waala alihi wa saxbihi ajmaina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi awni llahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul balaag di xajjatul islaam di xajjatul kamaali wattamaam muy xajjatu rasuulillah salawaatullahi wa salaamuhu alayhi wa nahnu minal Muzdalifa ilal ila mawdi'i jamratil aqaba ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa le pèlerinage d'adieu. xajjatul islaam muy aju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam uh, jóge woon nañ jamaa jóge woon nañ jamaa di Muzdalifa gisoon nañ ne yonent bi salawaatullaahi alayhi fala fanaan ginnaaw ba mu jullee timis ak gée ci heure gée bi adaan waaxid wa iqaamatayn benn adaan benn nodd ak ñaari iqaam pour julli bu nekk timis naka noon gee walam yusabbih baynahuma wala ala ithri baynihima te tamit naafilewul seen diggante te bim paree julli yooyu it naafilewul kama qaala mawlaana ibn umara wal xadiisu fi saxiix ci jataa bi weesu gisoon nañ ne dafa dem taxaw al mawqif di mawqif al masharul xaraam taxaw foofule daldi ñaan borom bi subxaanahu wa waaw ñaan ko mu daldi kabar moom alayhi salaatu wassalaam daldi sant buur yàlla subhaanahu wa taala a ah, moom la sëñ te lool ñu ngi gisoon ci xadiis Seydina Jaabir bi inda al imaami Muslim mu ne ba mu xëyee wasalla ba fajar ba mu nelawee alayhi salaatu wassalaam ca Muzdalifa xatta tala'a alfajru wa salla alfajra xiina tabayyana lahu subh bi adaanin wa iqaama nee mu daldi fanaan foofale ba mu jullee ginnaaw gi ba fajar xare mu julli fajar ba fajar gi xare ba ko leeree ne fajar gi dugg mu teel koo julli bi azaanin ci benn nodd wa iqaama ak benn iqaam summa ginnaaw gi rakibal qaswaa xadiis bi bul fàtte moom la imaam muslim ne woon xaddatanaa abu bakr ibn abi shayba wa isxaaq ibn ibrahima jamiican qaala abu bakra xaddatana xaatim ibn ismail dama déggoon abdullah ibn ismail mel ni dama waxoon lool jotaay bii weesu xaatim wala ibn abdillah non xaatim ibn ismail almadani an jaafar ibn muhammadin an abihi annahu qaala daxalna ala jaabir ibn abdillah ca mooy càllale boobu la woon ind al imaamu muslim mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ba mu jullee ba pare thumma rakiba al qaswaa ginnaaw gi mu yéeg qaswaa xatta ata al mashhar al xaraam ba ni muy àggee al mashhar al xaraam di quzax te am na xadiis boo xam ne xadiis seydina ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu kama rawaahu al imaam al bayhaqiyu foofu al imaamu Seydina Ali radiyallahu anhu daal na koy indi na ko noon al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal solo na ko foofu Seydina Ali dane ba yonent bi alayhi salaatu salaam hatta ata Quzax waaw nee foofu Quzax la utilisé mooy montagne boobu ñu la waxoon te al imaamu Nawawi ne woon montagne bii moom mooy Quzax mooy al masharul ci xadiisu seydina ali bi loolu la wax mu ne yenent bi aleyhi salaatu dafa ñëw fa waqafa dane fekk al imaamu ahmad rahmatullah aleyhi mu ko soloo mu jaar ci xadiisu ubaydillah ibn abi raafi dinañ ci ñëw eh, an ali ibn abi taalibin foofu la nettali affaire bi eh? al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal ndax foofu la ne <clears throat> musnadu il imaamu ahmad xadiis nag bu xaw gudd laal bare ndax al imaamu ahmad dane xaddatanaa abu ahmad muhammad ibn abdillahi ibn zubayr mu ne xaddatanaa nettali nañu abu ahmad di ñu naan abu ahmad moo doon dàkkantalam waaye turam moo doon muhammad ibn abdillah ibn zubayr muy muhammad ibn abdillah ibn zubayr ibn umar ibn dirham aslami abu ahmad al-aslami az-zubayri al-asadi mawlaahum al-kuufi mu ne moom moo ko nettali mu ne xaddatanaa nettali nañu sufyaanu di sufyaan ana sufyaan bi mooy ban sufyaan mooy sufyaan ibn sa'iid ibn masruuq athawri abu abdillah alkuufi raxmatullahi alayhi moom seydina sufyaan mu ne an abdirahman ibn alxaaris ibn ayaash ibn abi rabiia mu jële ci abdirahman di abdirahman ibn alxaaris ibn abdillah ibn Ayyaash ibn Abi Rabi'a al-Makhzumi Abul-Haaris al-Qurashi al-Makhzumi al-Madani rahmatullahi alayhi an Zayd ibn Ali mu jële ci Zayd ibn Ali di Zayd ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib al-Qurashi al-Haashimi Abul-Husayn al-Madani newoon sëtu Sayyidina Ali ibn Abi Taalib gis nga Zayd di doomi Ali ibn al-Husayn Ali ibn al-Husayn mooy kan moom mooy Zayd mooy Zaynul Abidin mooy Ali ibn al-Husayn mooy lañ xame ci Zaynul Abidin moom kon mu jëmale kon ci mooy Zayd doomam la comme ni nga xamante ne ni kan ban beneen doomam lañ gis sànq rek tudd nañ ko ci riwaaye al imaamu Muslim bi nga xam ne moom la ne Abu Bakr Abi Shayba wa isxaaq ibn ibrahima jamia qaala isxa qaala abu bakr xaddatana xaatim ibn ismail an jacfar ibn muhammadin an abihi annahu qaala daxalnaa ala jaabir ibn abdillah mooy muhammad boobu di muhammadul baaqir mooy muhammad ibn ali ibn al xusayn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anil jamii' mooy kooku kii Zayd bi frère la ci Muhammad biñ la biñ waxoon sànq damu ne ci riwaaya imaamu Muslim bi muy sayyidina Muhammadul Baaqir Zayd mi sa frère am la ñoom ñaar ñëpp ay doomi sayyidina Ali Zaynul Aabidiin lañu di doomu al alxusayn doomi ali saydna ali moomu di doomi abi taalib asadullahi alxaalibi radiyallahu taala anil jamii kon boogu mooy zayd ibn ali an abiihi kon mu jële ko ci baayam kon baayam mooy ali ibn al-Husayn mooy Zaynul Aabidiin miñ la wax léegi ibn Abi Taalib rahmatullahi alayhi kooku moom du ko ñuy présenté te di Zaynul Abidin moom nag moom kon moom doom ji moo ko jële ci moom an Ubaydillah ibn Abi Rafi' mu jële ci Ubaydillah ibn Abi Rafi' di Aslam moom al-Madani rahmatullahi alayhi moom nag moom di Ubaydillah ibn Abi Rafi' moo ko jële ci Sayyidina Ali mu ne an Ali ibn Abi Taalib mu jële ci sayyidina Ali ibn Abi Taalib di ibn Abdul Muttalib ibn Haashim moom yaan moom moom ngooy moom moom mooy sayyidina Ali men radiyallahu ta'ala anhu amirul mu'minin abu abul sibtayn abu Turaab abul Husayn wal Hasan abu sibtayn abul Hasan rahmatullahi alayhi wa radiya anhu moom moo ko nettali lii mooy nettali mooy càllale bi te xadiis bi bi sanadin xasan euh, xool si xadiis bi nag bu gudd la mais dañuy tëb dañuy tëb côté yi nga xam ne gis nañ ko parce que wax na Arafat bim naan yonent bi naa Ali mu ne yonent bi alayhi salaam dafa taxaw Arafa mu ne hada mawqif wa Arafatu kulluha mawqif loolu gisoon nañ ko ah. mu ne taxaw naa ko huna waqaftuha huna wa arafata kulluha mawqif loolu gisoon nañ ko léegi nag kon nañ ñëw xadiis bi dafa gudd nañ ñëw ba fi ñu soxla mooy xusax gi mu ne summa ataa jaman yonent bi alay saa salaam bi mu jógee Arafat dafa ñëw jama muy Muzdalifa fa salla bihim mu salaatayni mu jiite leen ñaari julli yi muy timis ak gee al maghriba wal isha summa baata mu ginnaaw gi mu nelaw foofu la tëdd xatta asbaxa ba ni muy xëyee mooy bi fajar di jote ah ba julli ba pare summa ataa quzaha walla fa waqafa ala quzaha waaw Seydina Ali radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu jógee fam daloon ci Muzdalifa dafa jóge ñëw ba Quzaah mooy montagne bi al-Mash'arul Haram waaw mooy li imaam an-Nawawi doon wax nekk mooy xusax montagne boobu mooy xusax voilà di naan loolu tegtal la argument la ci fuqaha yi ñi ne Muzdalifa ak masharul masharul haram euh, euh, ñoom tegtal la ci kaw li euh, jumhurul mufassiriin yeeg waa siyar ak waa ahlul hadith ñi ne masharul haram mooy foofu yépp mu ñoo ne lii nag hadith bii day wone ne bu surtout hadith Seydina Jaabir bi ne hatta atal masharul haram que ne loolu day wane ne kon masharul haram du Muzdalifa yépp sinon waxoon nañ la lool mooy Quzax nag Seydina Ali mu ne yonent bi alayhi salaam ñëw ba agsi Quzax ah fa waqafa ala Quzax mooy mu taxaw mooy la mu doon wax waqafa ma'ana la mu waxoon Urwa ibn Mudarris at-Ta'i man hadara salatana hadhihi wa waqafa ma'ana hatta nadfa'a mooy taxaw gi ngay taxaw al mashar ngir tudd fa yàlla comme ni suñu boroom subhaanahu wa taala wax ne wa ida wa ida afadtum min arafatin bu ngeen fa ida bu da ngeen tudd yàlla fa al mashar foofu mooy ci montagne boobu di Quza mu ne foofu la nekk après daal di fay taxaw waaw léegi ah, ba pare neena na Seydina Ali fii am na lu mu ci teg mu ne fa qaala yonente bi alei satu salaam dane hada al mawqifu wa jam'un kulluha mawqif mu ne fii nii mooy taxawaay bi fii ma taxaw nii ci montagne bi waaye jam'un mooy euh, euh, euh, jama mooy Muzdalifa fii kulluha mawqif fu ne nit mën na faa taxaw ah mu ne summa xadiis Seydina Ali bi ba léegi radiyallahu anhu summa saara xatta ataa muhassiran fa waqafa alayhi fa qara'a daabatahu fa xabat xatta jaazal waadi summa waaw mu ne mu daal di continuer dox bi mu jógee foofu kañ la fa jógee al masharul haram hatta asfara jiddan comme li imaamu jaabir ah, xadiisam bi daal di wax bim ne falam yazal waaqifan hatta asfara jiddan fa dafa'a qabla an tatlu'a ash-shams wa ardafa al-fadl ibn abbaas voilà ci xadiisu imaam muslim bi mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam laata muy jóge masharul haram dafa mooy leer na nee nag jant bi génnul comme ni ko mushrikuuna yi defe moom dafa wuteeg mushrikuuna yi noonu te am na xadiis yi na ci sax yi tamit yoo xam ne lool wax ne mushrikuuna yi te gisoon nañ xadiis Seydina Umar ibn al-Khattab ah, Amr Maymun bi naan shahidtu Umar radiyallahu bi jam'in as-subha thumma waqafa fa qaala inna al-mushrikina kaanu la yufiduuna hatta tatlu'a shams wa yaquluuna ashriq thabir loolu gisoon nañu ko léegi kon ñëwoon nañ lii lépp nañu ko batnu muhassir lañ yemoon ah mu ne woon gisoon nañ wa ardafal fadla ñu ngi ci xadiisu léegi eh, jaabir inda seydina jaabir inda al imaamu muslim ibn al hajjaj abul husayn abul xusayn muslim bnu alxajjaaj alqushayriyu annaysaabuuri mu ne wa ardafa alfadla mu supporté alfadl ibn abbas wa kaanate dafa rajulan nit koo xam ne góor koo xam ne xasana shaari ku rafetoon karaw abyadan was abyada wasiima ku weexoon la waaye ku taaru woon alfadl mu ne falamma dafa rasulullah bi nga xamante nii ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam jañ mooy dem jóge fi nga xam ne mooy almasharul haram ilaa ayna di jëm ca Aqaba mu ne marrat bihi zu'lun yajrina ci la ko ay jigéen yoo xam ne ñoo ko romb nag di daw ah jigéen ñay daw mooy di rëpputal ñuy rëpputal di romb fa tafiqa al fadlu yanzuru ilayhinna al-Fadl ibn Abbas di leen xool fa wada'a rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yadahu ala wajhi al-Fadl waaw nee na yonent bi alayhi salaatu salaam jël loxoom teg ko ci xar kanamu al-Fadl ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne bi mu defee lool fa xawwala al-Fadl wajhahu ila shiqqi al-aaxari al-aaxari al-aaxari yanzur mu ne al Fadl ibn Abbas daal di détourné wu beneen côté bi beneen wàll wa ca des moom di continuer di xool yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di jël loxoom tegaat ko foofule ah mu ne hatta ata batna Muhassir fa harraka qalila ba ni muy agsee batna Muhassir mu gina yu yokk kiiwam bi tuuti mooy mu yëngal fas wi ngir mu gina géléem gi mu gina gaaw fii ci hadiis Seydina Ali bi radiyallahu taala anhu te naka noonu al imaamu muslim solo na lu xaw mel nii mais dinañ la wax léegi imaamu muslim ni mu solo mooy Seydina Ali da ne wa waqafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy xadis bi ñu la doon wax léegi. bi nga xam ne ci la ñëw ba àgg ba ne mu àgg Qusax fa waqafa ala Qusax fa qaala hadha al wa jam'un kullu mawqif thumma saara hatta ata muhassira ba ni muy agsee muhassir muy waadi muhassir biñ la waxoon ne foofu fa lañ tëjoon ñay ya mënuñu woon avancer ah? mu ne nag bi loolu amee mu ne fa waqafa mu taxaw ah alayhi foofu fa qaraa naqat après mooy mu mu mu mu yëngal gëléem gi tëgg mooy mu dóor ko après mu daal di gaaw dem ba ni muy xattaa jaazal waad yi ba ni muy euh, euh, dépassé jóge ci xur woow di batnu muhassir xuru muhassir summa ginnaaw gi xabasaha mu téeku xoola ci imaamu muslim rahmatullah alayhi soroona mel noonu waaw mu ne xaddatanaa Qutaybatu ibn Sa'id mooy kan Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdullah ath-Thaqafi mawlahum Abu Raja Abu Raja ah muy Sayyid Qutayb Qutayba ibn Sa'id al-Baghlani qaala mu ne haddathana Layth muy al-imam Layth ibn Sa'd ibn Abdurrahman al-Fahmi Abul Harith al-Misri muy Abul Harith al-Misri imaamu ahlu misr mu ne wa haddatha taxawal noonu ma dem te ñëw xaa lii tuddoon nañ ko bii paase xaa wa te nettali nañu ibnu rumh mu nekk ñu nettali imaam muslim mooy muhammad ibnu rumh ibnu muhaajir ibnu muhaajir ah abu abdillah mu ne moom moo ko nettali mu ne axbarani lays mooy lays miñ la wax léegi ibn saad an abi zubayr mu jële ci abu zubayr di muhammad ibn muslim ibn tadrus al-qurashi al-asadi mawlaahum abu zubayr moom mu ne an abi ma'bad mu jële ci abi ma'bad mawla ibn abbas muy nafiz abu abu ma'bad al-makki al-hijazi al-madani al-madini ah almadini abu ma'bad rahmatullahi alayhi mawla ibn abbas mawla ibn abbas moo doon kilifaan ibn abbas mu jële ci al imaamu al bahru ibn abbas abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abd manaf al qurashi al hashimi al bahru mooy habrul umma wa tarjumanul qur'an an al fadl ibn abbas di al fadl ñoo bokk dàkkantal al ñoo bokk ay ay cosaan al fadl ibn abbas ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abd manaf al-Qurashi al-Hashimi moom it abu moom abu abdillah ah abu abdillah am na nag ñu naan al-Fadl ibn Abbas am na ñu naan dàkkantalam comme ibnu Abbas la woon dañ ko doon wax abul Abbas yi moom itam dañ ko doon wax am na ñu ne bokk na ci dàkkantalam yi abul Abbas moom al-Fadl ibn mu ne wa léegi imaam ibnu Abbas moo jële kon ci mag yi di mawlaana al-Fadl mu ne dafa newoon radifa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ah nee na moom kuntu kaana radifa rasulillah al fadl ibn dane man de dama newoon ci ginnaaw yonente bi alayhi salaam mu supporté ma annahu qaala nee na fi ashiyati arafa wa ghadaati jam'i linnaas hiina dafa alaykum bis sakiina wa huwa kaafu naaqatahu hatta daxala muhassira loolu gisoon nañ ko léegi mooy mu continuer ba ni muy àggee muhassir batna muhassir mu ne wa huwa min mina te muhassir ci mina la bokk loolu la def qaala mu ne aleykum bi xasal xadfi maa ngi leen di dénk ci xasal xadfi fi yurma bihi al jamra bi xam ne moom la sànni jamra yi waaw luy luy xasal ay xeer la yu ndaw waaw yu mel ni comme comme doomu tàndarma gis nga doomu boo lekkee tàndarma kafeer bi noonu saal wi comme loolu la comme noyau wu tàndarma mooy xeer yu ndaw la loolu mel ni eh, eh, loolu noonu lu lu mooy xeer yu ndaw la mooy xasal fii mu ne loolu laa leen di dénk mooy jël leen ko ut leen ko alladi xeer yi nga xam ne yu ndaw yi nga xam ne yurma bihil jamra moom lañuy sànni moom lañuy sànni ci jamra ja waaw kon nag affaire bii nii léegi mooy kon fii day mel ni kon dalay wax ne kon ci yoon wi mooy kon xame nañ ci dara mooy ci yoon wi la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ute li nga xam ne mooy xeer yi ndax dane waaye ci Mina la mais àggagul jamra ja waaw parce que jamratul aqaba voilà loolu nañ ci ñëw mooy premièrement kon léegi ñun ak yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na bi xasal qa qadfi waaw aleykum bi xasal qadfi al imaamu al al imaamu an-Nasaa'i rahmatullahi aleyhi waaw euh, euh, laa euh, voilà mooy léegi euh, euh, kon instant bi jamra léegi jamra gi fan la féete kon xoola buñ kiiwee ci xadiis Seydina Jaabir bi nañ wax leen ñu taxaw fenn kon saa ñu xam ne fii lañ taxaw mooy kon bi mu waxee xatta ata batna muhassir fa harraka qalilan thumma salaka at-tariqa al-wusta alladhi takhruju ala al-jamrati al-kubra hatta ata al-jamrata allati 'inda ash-shajara faramaaha bi sab'i hasayatin yukabbiru ma'a kulli hasatin minha mithlu hasal khadfi waaw rama min batni al-wadi thumma insaraf léegi ñun léegi nañ ko wax ci wolof après nag passage bi ci hadith naa Jaabir bu gudd bi ci la ñuy taxaw pour tey am yuñ ci leeral bu dee yenn masala yi jëm ci sànni jamra dina ci mat dina ci jot dina ci xaj ñu def ko bu ci matul nag ñu bàyyi ba beneen yoon rek ñu continuer ko insha allah kon dane naa Jaabir mu ne bi mu ne ci lañ ñëw kon hatta ata batna muhassir foofale ba yonent bi alay saa saam biir mooy ci xuru muhassir foofale fa xaraka qalilan mooy mu yëngal gëléem gi gin koo euh, yëngal dóor ngir mu gën a gaaw thumma saraka tariqa ginnaaw gi nag mu dugg yoon wa nga xam ne al wusta wa nekk yoon wi nga xam ne mooy wi dugg doomu allati ba nga xam ne taxruju alal jamrati mooy génn fa jamra gane waaw al kubra bu magra al jamratul kubra hatta atal al al jamra ba ni muy dikkee ca jamra ga allati inda shajarati nga xam ne jamra ga nekk ca côté garab ga fa wala ba nekk fa fa garab ga faramaaha sànni ko moom alayhi salaam sànni fa xeeram yi mu foroon ci yoon bi bi sab'i xasayaatin ci juróom ñaari xeer yu ndaw yu sew yu kabbiru ma kulli xasa waaw mooy bu doon sànni dana allahu akbar sànni waaw ah, wala buy sànni buy dem bu buy lancer mu ne allahu akbar buy sànniwaat wax loolu ba set yi mat mithlu hazal mithla hazal xazfi comme mooy liñ la wax sànq comme doomu tàndarma yooyu xeer yu sew ah, mu ne rama yonent ma ne saa fan la ko sànnee fan la ne woon mu ne min batnil yi min batnil waadi biir xur wi muy xuru jamra yi jamratul aqaba waadi aqaba foofu noonu la ko defe bi mu paree mu ne summan sarafa ginnaaw bi mu dem léegi nag lii la léegi fii dafa am ay laaj d'abord dafa am quelques laaj mooy premièrement premièrement premièrement mooy jamra mooy lan ak jamra fan la jóge dañ naan la jamra ci ci lugatul arab étymologiquement mooy alxasa mooy mooy yu sew lay tekki jamra mooy alxasa ah moom nag dañ koo far tuddee bërëb ba ñu koy defee fa nga xam ne fa lañuy sànnee xeer yu sew yi waaw loolu mooy li ñuy tuddee bërëb tuddee mbir tuddee bërëb la nga xam ne lañ fay def ñu tuddee ko loolu waaw léegi euh, mu am ñu ne ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim cosaanu jamra ci tajammur la jóge mooy daj dajaloo waaw bu parce que buñ ne tajam tajammaran naas mooy bu ñu dajaloo mooy dajaloo nañ mooy bu ñu dajaloo wee ma ñëw fekk nit ñépp nekk dajaloo fee ma ne ah tajam maral xaw mu de gaa yi de moom dajaloo nañ tajam maral naasu de waaw ñoom de dajaloo nañ ah léegi mooy dañuy pas dajaloo nii mais dañuy sësaloo ñu nekk fenn comme nii mu fees del comme ni ñu nekk rek ci métro bi fees noonu ñu ne ah gars yi nii ñu def nii dajaloo nii tànkaloo mel ni ay pou sardine ñu dugal ci sar euh, sardine ñu nekk ci pot ah ñii de tajam maru moom dajaloo nañu waaw ah, léegi ñu ne foofu am am ñu ne foofu la jógee waaw parce que le xee ujaaj yi di fa di fa di fa di fa daje di daje ci jamra gi ngir def ko muy bésu tabaski ci lañ nekk buñ fàtte ne instant bii nii ñu ngi lan bésub samedi la parce que arafa démb kañ la woon bésub ajjuma la woon tey di bésub tabaski bi bésub samedi la voilà bésub samedi bi ci lañ ne nii yonent mi salaam bi mu xëyee Muzdalifa def fii yépp ba sànni jamra ji am ñu ne le fait que ujjaaj yi di fa daje looloo tax dajaloo googu ñu fay dajaloo lool moo tax ñu tudd ko jamra te ci tajamur lu jóge waaw ah, am ñu ne noonu li tax ñu tudde ko lool mooy xeer yi nañ fay dajalooy parce que imaginer ujjaaj yi ku nekk sànni set xeer te lii mooy preuve benn jour bi waxoon nañ la jour bii nii jour bi jamra gii benn kese lañ fiy sànni benn yoon mooy jamratul aqaba al kubra bu mag bi dinañ ñëw fan la nekk exactement dinañ ñëw léegi ci loolu mais nañu wax jamra ci boppam fan la jóge am ñu ne kon li tax ñu tudde ko lool mooy xeer yi yafay fay dajaloo ca mbalka mañ koy sànni foofu ñu koy sànni waaw am ñu ne non fi muy jóge en fait mooy jamra ci ajmara la jóge te ajmara mooy nit ki bu gaawee arab yi dañ naan nit ki ajmara mooy ida asraa bu gaawee waaw ndax lan ñu ne nit ñi dañ fay ñëw gaaw ngir sànni ko ngir mën a demaat feneen waaw am na tamit yeneeni wax yeneeni wax yoo xamante ne yu ci am la euh, yoo xamante ne nii yépp day wone ne daal ak dajaloo ak mbooloo ak yooyu noonu waaw léegi wallahu taala alam loolu benn affaire la kon jamra foofu la jóge àqaba nag ba xam nañu ko mooy fa yonent bi salawaatullaahi wasalaamu alayhi dajawoon nag waa ansaar ba muy nekkee màkka di leen woo ñu tëj ci na duñ nangu ñépp ci ñoom ba muy ut ñoo xamante ne ñooy nangu dinañu nangu lii nga xamante ne moom lay woote muy diine jii ñooy nangu lislaam ah, nan la ko boroom xilaas waxati radiyallahu anhu wa baayaal karamal ansaara fil aqabaati rabbi asbil alayhim waabilal karami voilà mooy foofu noonu ci aqabaat yooyu mu doon wax parce que aqabaat yooyu aqaba bii la woon sauf que comme que dafa dajeek ñoom ñetti yoon loolu moo tax mu ne fa baayaal karamal ansaara yonent bi alayhi salaam ña ko nanguloon ba muy wër ci foire yi lakinnahu lam yazal yaqfu mawaasimahum yarju min allahi awnan ghayra muttasimi ah mooy moom masula deñ di am espoir ci borom bi subhaanahu wa këni buur yàlla lii mu ko digal mu mu mu mu mu leeral ko mu jottali ko nit ñi dinañ ko nangu masula am désespoir déedéet waaw moo taxoon mu doon wër seen foire ya fa ñuy daje ak ci aj gi ah, di yaakaar ci buur yàlla mu indil ko ndimbal goo xam ne du dog ah, ba mu boole ko alkaramal ansaar mu jaayanteeg ñoom ci àqaba yi mooy àqabatu Mina waaw foofu mooy àqaba kon Jamra gis nañ ko àqaba xam nañ ko léegi nag ah, foofu nag lañ naan al jamratul kubra bii mooy parce que yi ñett la ñetti façon jamra boo am dafa am jamratul kubra jamratul wusta ak jamratul suura waaw lii yépp jàppal nag bu la ci dara rëcc waaw jamratul wusta am na jamratul kubra am na jamratu suura am na muy ñett jamratul kubra mooy bu mooy bi nga mooy bii bésub tabaski bii rek foofu rek la sànni xeer sinon am na yeneen jamaraat yoo xam ne dañ koy sànni te yooyu lañuy gis ci ayyaamu tashriq hein maa maanaa ayyaamu tashriq yi loolu dinañ ko ñëw insha allah muy ñetti jours yi ñëw gi ginnaaw après jouru tabaski bi ah loolu dinañ ci ñëw ak jamra yi nañ koy sànnee ak fan lañ koy sànne yii la parce que lii nag ñu nag jamra bi ñu soxal tey mooy moom lañ naan jamratul aqaba al kubra wala jamratul kubra mooy fay sànni jamra bu mag foofu mooy bi ci dina a mag foofu nag boroom xam-xam yi dañ naan jamra gii nii dafa nekk euh, ci frontière u Mina boo jógee Mina di dem Makka waaw mooy jamratul aqaba al kubra moo tax ñenn ñi naan euh, euh, jamra googu sax mooy moo tax ñuy wax expression bokkul ci Mina mais à vrai mooy ne fi mu nekkee daanaka ci Mina la mooy dañoo takka moom Mina dañu takkaloo nii waaw mais mooy boo jógee Mina di dem Makka foofu la nekk mooy ci frontière bi ah boo boo boo boo ci jëm ci Makka waaw léegi nag foofu noonu euh, fala yonent bi aleyhi salaam dem te jamra bii nii dafa am ay particularité comme li al imaam al xaafid ibn Hajar rahmatullah alayhi wax ci al xam nga sànq wax nañ la ne ñetti jamra ñoo am jamratul kubra jamratul wusta ak jamratul soora bu mag bii di jamratul kubra dafa am lu mu ràññee ci yeneen ñaar yi di al wusta mooy bu diggu dóomu bi ak bu al sughra bu ndaw bi mu ne wa tamtaazu jamratul aqabati anil jamratayni al axirayni wala al al no anil jamratayni al uxrayayni bi arbaati ashyaa al imaam al xaafiz ibn Hajar Ahmad ibn Ali al Asqalaani rahmatullah alayhi mu ne watam taazu ràññeeku na te dina ràññeeku ràññeeku na jamratul aqaba muy jamratul aqaba bii bu mag bii nga xam ne fi la yonent bi aleyhi salaatu ñëw nii ci bésu tabaski ji te bii la ujaaj yépp dem ci bésu tabaski ji moom ràññeeku na ak yeneen aljamrataynil uxrayayni ak yeneen ñaari jamra yu yeneen yi am na lu lu mu différencier bi ñoom ak loo xam ne lu koy ràññee ak yooyu mu ne bi arbaati ashiya ci ñeenti mbir ngi yoo xam ne ci la ci la ci la différence am diggante jamra bii ak jamratu jamratul kubra différence bi mam ak jamratu sughra ak jamratul wusta ñu ne ko kon yaa imaamul xaafiz ñu ngi lay déglu mu ne ixt première un ixtisaasuha bi yawm ixtisaasuhu ixtisaasuha bi yow yawmin na mooy jamra gii nii moom lañ waxoon sax waxoon nañ ko bee weesu waxoon nañ nañ ci bàyyi xel parce que bés bi jamra benn jamra kese am mooy al-aqabatul kubra mu ne loolu mooy première particularité bi mu am ci par rapport ak yeneen ñaar yi mooy ne moom bésu bés tabaski bés bi ñuy loj gëléem yi di rendi xar yi hadaaya yi ci bés boobu lañ koy def mooy li particularité léegi nag dina ñëw ci masalaan est-ce que est-ce que est-ce que mooy ci la koy neen ci bale saasaam def te loolu rek mooy jamragoo rek la def bés boobu mais est-ce que y a possibilité nit def ko beneen bés bu wuteeg bés bi loolu dinañ ci ñëw insha allah loolu benn particularité la beneen particularité mooy wa an laa yuqifa indaha mu ne deuxième particularité bi mooy ne nit ki moom bu ko defee du fa taxaw xam nga moo tax am ñu ne sànq min ci ajmara mooy asra ida asra parce que nit ñi dañuy gaaw def ko rek dem mooy da ñëw boo sànnee sa sa sa sa juróom-ñaar yooyu juróom-ñaari xeer yi te Seydina Jaabir wax na lañ la ko defe dane yu kabbiru yonent bi aleyhi salaam bi nga xam ne ci lay sànni jamra yi mu ne faramaaha bi sab'i xasayaatin yu kabbiru ma'a kulli xasaatin minha waaw nee na non seulement wax nañu xeer yi ni muy mel mis misla xasal xadfi comme xeer yoo xam ne day mel ni doomu tàndarma wala doomu comme genre sump voilà comme xeer yu mel ni comme boo màccee sump ni muy toll noonu yu sew yooyu yu ndawloo waaw yu mel noonu mooy tuuti lay doon mais du nekk ay ngandamaa xeer ngandamaa xeer du rochant déedéet déedéet yu sew la wax nañu xeer yi ni muy mel waaye wax nañu bam koy def saa sànni yu kabbiru day day de allahu akbar sànni maa kulli xasaa ànd ak xeer wu ne kon wa an laa yuuq fa deuxième particularité mooy ku ko fay sànni doo taxaw mooy amul taxaw moo tax nit ñi dañ utal foo xam ne fa la ñuy jaar booy sànni fii la ñuy jaar bu ñu sànnee ba pare fële ngeen di jaar ngir génn comme ça nit ñi bañ a daje ñi sànni ji war a def demi bu ñu dajeek mbooloo yi ñëw xam nga 2015 la woon waaw 2015 la foog naa loolu ne euh, loolu lañ ne loolu moo indi woon moor yu bari ya amoon ci aj ji ci ramyatul jamra bi ramya ramyu jamratil aqaba al kubra bii ci bésu tabaski bi moor yu bari yooyu ndax ñii ñi sànni dañuy dëpp li ñëw dajeeg mbooloo mu bari ñi sànni dajeeg mbooloo mu bari tamit di ñëw léegi nag bousculade am waaw kii de foule am bousculade am ñu bari ñu joggaate leen ñu génn àddina waaw mu defoon ay moor yu bari yal na buur yàlla nangul leen ñoom ñépp te dekkil leen ma alxabibi Mustafa al Mustafa aleyhi wassalaam mooy parce que dañuy gaaw def ko dangay ngay sànni rek dem bu boobaa dañuy utal nit ñi fi ñuy jaar comme que nit ñi dañu bari kuy sànni fii ngay jaar boo sànnee nag mooy porte boobu doo du foofu ngay génne waaw mooy da di di contourner jaar beneen porte boo xam ne dañ leen koy indiquer que ne ku sànni rek jaaral na leen comme ça moom mu génne leen beneen bërëb boo xam ne du ngeen dajeeg ñiy ñëw kon moo tax mu ne deuxième particularité wa allah yuqifa inda inda te kenn du taxaw foofule doo sànni ba pare taxaw di ñaan wala taxaw di yëkkati say loxo ci déedéet da ngay sànni dem sa gis nga Seydina Jaabir li mu wax dane yukabbiru faramaha bi sab'i hasayaatin yukabbiru ma kulli hasaatin minha misla hasal xasfi rama min batnil waadi thumma sarafa ba mu paree summa ca saa après ba mu paree après in sarafa dafa dafa jóge moom yonent ma lay saa amul taxaw comme ni def maxarul xaram taxaw hein di def takbiir yéeg yooyu loolu amul foofu loolu kenn du ko defee waaw ah, fa da'aahu ñaan buur yàlla wa kabbar allah akbar wa hallalahu laa ilaha illa allah wa wahdahu laa ilaha illa allah wahdahu wax wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir falam yazal waafiqan waaqifan hatta asfara jiddan lool ca al mash'arul haram la waaye fii ci jamra ji amul taxaw waaw sànnil sa ñett te foofu wax nañ la sa juróom-ñaar dinañ ñëw ci masalaat est-ce que bu boobaa rek naan wax yow pour des soucis de sécurité comme ça moo gën bañ fa yàgg bu comme ça bousculade do am mooy léegi est-ce pas possibilité ku nekk jël sa siis dank ko sab loxo sa set boo ñëwee ba ci jamra ji ne ko ci xërëb lëb lëb lëb xërëb lëb lëb lëb lëb lëb lëb dem sa yoon mooy nga nga sànni ci lépp benn yoon dem ne allahu akbar wala nga ne comme que set la allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar laakbar laakbar laakbar laak ba ca juróom ñaare nga ne allahu akbar rek sànni dem sa yoon est-ce que loolu mën naa ne loolu waxoon nañ dinañ ñëw ci masala boobu kon deuxième particularité après que ne moom mooy benn jamra bi ñuy def ci jouru tabaski yi moom kese la te kenn du fa taxaw al imaam al xaafis mu ne ñetteel wa turma duhan te dañ koy sànni li nga lii lépp mooy d'une d'une façon générale ndax bu ñëwee ci mas masala yi bu ñëwee ci masala yi di gis ne c'est pas aussi simple te sax lii gisoon nañ ko waaw ma euh, jataay bii ñu génn mooy bi ko jiitu biñ doon wax kañ la ramyatul jamara di com jamratul aqaba di commencé gisoon nañ madhabu al imaam ash-Shafi'i ak al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi ma ak ne mbir mi mu ngi commencé am nisful axiir ci guddi gi muy yow laylatul jamra ca Muzdalifa te deuxième partie guddi gi bu mujj foofu lay tàmbalee ku ko sànni yow sa sànni baax na sauf que dañoo sopp nga bàyyi ba jant bi génn. xam nga ñoom loolu la joxoon kon kooku xam nga boo ko nee wa turma duhan te imaam imaam al-Hafiz xam na loolu lii mooy moo tax en général moom Shafi'i la loolooy seen mazhab ñoom këne mbir mi nit mën na koo def duhan non man na koo def ci guddi gi Quran nag mën nga koo def ci guddi boo ko defee fajar ala baabi awlaa wa ahra waaw yow guddi gi lañ ne mën nga koo def xam nga ki naan la mën nga koo def guddi kay boo ko nee mais est-ce que fajar te loo xam ne mooy leer na doxaa gi ci la mooy bu jant bi génnee ba ni zawaal di jot ah te loolu dinañ gis bu euh, euh, euh, si waxoon nañ kañ lay yem waaw mooy pour wax la na wa turma doxan bi lii c'était lii ay généralité la imaam alxaafis ci boppam seen mazhab du lii mooy ne lii tekkiwu ci ne wa turma doxan mooy doxan kese lañ ko mën a sànni mooy bu jant bi génnee ba zawal di am intervalle boobu kese non parce que ñoom ci seen bopp nañ mën nga koo def ci guddi gis nañ Maliki yi al euh, euh, euh, imaam Abu Hanifa ak imaam al imaam Malik rahmatullah alayhi ñoom dañ ne bu fajar jotee bu fajar gi xaree lay commencer mais li gën mooy bu jant bi génnee kon mooy wax turma doxan bii lii ay généralité la loolu particularité la. waaye dinañ gis tamit yeneen jamra yi est-ce que yooyu kañ lañ koy sànni bu ñu àggee ci seen mbir di jamratul wusta ak jamratul asura mu ne kon troisième particularité mooy wa turma duha koy sànni duha mu ne wa min asfaliha istihbaba wa min istihbaba te tamit dañ koy sànni ci suufam mooy doo ñëw yéeg ca kaw piim jamra ji di sànni mais ci suufam da ngay nekk dangay wàcc ba ci xur wi nga sànni ko mais loolu lii nii yépp moo tax mu ne istihbaban ci loo xam ne moom lañ sopp loolu nag waaw kay loolu moo tax waxuñ ne kenn ne yow léegi demal ngay ah saay ku fi sànni ku fi ku yéeg ci kaw sànni jamra sa sànni jamra baaxul déedéet waxuñ la lool de bañ a baax dañ ne la istihbaabam te loolu li tax mooy foofu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallama daldi woon sànni lool kese la waaye siinoo moo tax mu ne la istihbaaba loo xam ne loolu nag ci ci lu ñu sopp rek la tegu waaye nag ah bu nit manul loolu man leneen mooy ci kaw kooku it da koy def da koy defe fi nga xamante ne nii mooy ci kaw voilà moo tax moo tax euh, kii euh, sauf que li tax euh, loolu parce que foofu la ko yonent ma lay saar saam sànne woon comme li al imaamu muslim rahmatullah alayhi solo comme nii imaam imaam imaam jaabir wax radiyallahu anhu mu ne hatta atal jamrata allati inda shajara faramaha bi sab'i hasayaatin yukabbiru min kulli hasatin mithla hasal hadr faram rama min batnil waadi ci biir xur wi waaw fala à partir de foofu la sànnee te loolu tamit la mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wax ci xadis boo xam ne mu ngi ci saxiixayni ah fekk kii eh, al imaamu Abdullah ibn Yazid gisoon na Abdurrahman ibn Yazid gisoon nañ ko eh. mooy Abdurrahman ibn Yazid ibn Qays an-Naxa'i abu bakr al kuufi raxmatullaahi alayhi mu ne man damaa laaj qiila li dane qiila li abdillah dañoo wax abdillah ibn mas'ud sayyidina abdillah ibn mas'ud inna naasan yarmuuna aljamrata min fawqi alaqaba qaala faramaaha abdullah min batni alwaadi thumma qaala min haahuna walladi laa ilaha gayruhu ramaaha alladi unzilat alayhi suuratu albaqara waaw Seydina wa Mawlana ibn Mas'ud mu ne dañ koo wax ne ko mais am na ñoo xam ne ñoom jamra yi ñoom ci kaw la ñuy taxaw tiim jamra yi sànni ko sànni seen xeer yi ñuy sànni ci jamra bi Seydina wa Mawlana ibn Mas'ud ne ah mu ne mu ne kii eh, Abdurrahman ibn Yazid an-Nakha'i rahmatullahi alayhi mu ne faramaha Abdullah min batnil wadi kanta bañ ko waxee lool moom mu wan pour wan nit ñi ne de fii la waaw loolu nag bu dee ne nit ki amul ay bousculade am am na place ngir def ko bu mu gàttañ lu ci loo xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam def ku mën a taxaw fa mu ko defe woon mooy ca suuf nga defee ko foofu bu dee nag pour des raisons de sécurité ak yooyu man na nekk ak bari nit ñi waaw bu boobaa foo ko defee baax na waaw mu ne Seydina Abdallah ibn Mas'ud daal di koy sànnee min batnil waadi ci suuf à partir de xurwa summa qaala ginnaaw gi mu ne min ha fii à partir de fii ma ko sànnee man Abdallah ibn Mas'ud walladi laa ilaha ghayruhu ramaaha alladi unzilat alayhi suratul baqara waat naa ne ki nga xam ne moom lañu wàcc eh, wàcc suratul baqara fii la ko sànnee waaw suuf la ko sànnee waaw te waxoon nañ la sànni jamra gi moo tax wax na ko bala ñu ñëw ci lool euh, bala ñu ñëw ci lool euh, am na euh, xadiis boobu am na beneen boo xam ne ba léegi mu jaar ci même Abdurrahman ibn Yazid an-Nakha'i rahmatullah alayhi mu ngi saxiixayni mu ne rama Abdullah ibn Mas'ud jamratal aqaba min batnil waadi bi sab'i xasayaatin yukabbiru ma'a kulli xasa qaala fa qiila lahu inna unaasan unaasan yarmuunahaa min fawqihaa fa qaala Abdullahi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu haadaa walladii laa ilaaha ghayruhu maqaamu alladii unzilat alayhi suuratul baqara waaw mu ne dafa sànni jamra ci al-Aqaba ci biir xur wi à partir de xur wi juróom-ñaari xeer. yukabbiru ma kulli hasa xeer wu muy sànni na allahu akbar ñu ne ko mais am na nit ñoo xam ne nag yow duñu def ni yow ah yow Ibn Mas'ud yow itam ah mu ne maa ngi wa hada walladi laa ilaha ghayru gis nga fii wat naa ci ki nga xam ne amul benn buur bu ñuy jaamu ku dul à partir de moom buur ku dul buur yàlla moom maqaamu mooy taxawaayu alladi ki nga xam ne unzilat yi ci kawam lañu wàcce suuratul baqara saaru baqara bi waaw mooy moo yonent bi alayhi salaatu salaam loolu nag boroom xam-xam yi dañ ne loolu parce que suuratul baqara xam nga li mu wax ci manaasikul xaj dafa bari ñu ne amaana loolu la ciy ju la la ciy junjaale ki nga xam ne moom lañu wàcce jëfu aj yi te ci saar biñ ko gën a bu borom bi subhaanahu wa taala gin ko faa leeral muy suuratul baqara maa ngi wàcc kooku nga xam ne moom lañu wàcce saar boobu fi non maa ngi wàcc buur yàlla boobu mi nga xam ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul moom que ne fii ma taxaw sànni ko fi mooy bërëb bi mu taxawoon ki nga xam ne saar boobu nga xam ne lañu leeral li ñuy aje te moom moo nañu xudu anni manasikakum ka anna abdallah yaqulu hada ah kooku ñu wàcc suuratul baqara fii la ko sànnee ah waaw ah lu kanta <laughs> foog naa keroog waxoon nañ ne eh, talbiya bi dañ ko day continuer ba fii ba xatta waxoon nañ la waa jumhur ñoo ne bu commencé li sànni jamra bi fa lay yem waaw fa lay yem comme ni nga xam ne noonu lañ ko soloowe ci saxiix yi ci ñoom Seydina Usaama ak ñooñu radiyallahu taala anhu eh, bim naan ak Seydina al-Fadlu lam yazal annabi sallallahu alayhi wa sallam yulabbi hatta rama jamratal aqaba yonent dañul doon talbiya ba ni muy sànnee jamra yi mooy booy sànni jamra yi nag da ngay boo sànnee booy sànni nga yow allah akbar ah. loolu noonu lay demee waa al imaam Ahmad moom moo ne affaire bi dangay ngay sànni. mooy talbiya gi boo sànnee ba pare lay jeex même booy sànni mooy kon boo sànnee xam nañ ne booy sànni xeer danga daan allahu bar nga sànni wala booy sànni en même temps acte bi buy sànni xeer bi nga waxaale allahu akbar mais entre temps da ngay talbiya di wax labbayk allahumma labbayk te loolu par exemple ku mel ne al imaamu ibnu Xuzayma moom loolu la dëgëral te loolu waxoon nañ la mooy ngiiru al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ndax xadiis bi al imaam ibnu mu jóge ci jaafar ibn muhammadin mu jële ko ci baayam ah jaafar ibn muhammad mu jële ci baayam di muhammad an ah, mu jële ci baayam abihi an ali ibn al-husayn mooy boobu càllale bii eh, imaam jaafaru saadiq ah, moom moo ko jële ci baayam di muhammadul baaqir seydina muhammadul baaqir jële ko ci baayam di ali zeynul abidin muy ali ibn al xuseyn muy bàyyi muhammadul baqir ak zeyd biñ gisoon sànk ah zeyd ah, ali ibn al muy an ibn abbas seydna ali ibn ah, zeynul abidin jële ko ci mawlana ibn abbas ah càllale waa ahlul bayt ngongo allah ah an al fadli mawlana ibn ko ci ba ji ji grand frère daal fadl mu ne man de afadtu ma nabi sallallahu alayhi wasallam min arafatin falam yazal yulabbi hatta rama jamrat al aqaba yukabbiru ma kulli hasatin thumma qata'a talbiya ma axiri hasa waaw mu ne man de bëbb naa jóge arafaat ànd ak yonent bi alayhi salaam falam yazal yulabbi deñul di talbiya hatta rama jamratul aqaba ba ni muy sànnee jamratul aqaba yukabbiru muy kabbaar ma kulli hasaat ak xeer bu ne thumma qata'a talbiya ma aaxiri hasaa ba muy arrêté talbiya bi mooy dernier xeer ba mu ko sànnee loolu moo tax al imaam jàpp ci lii hein voilà kon moom après jamra bi bu jamra bi matee fa ngay arrêté talbiya bi waa jumhuur ne déedéet fi ngay arrêté mooy juste avant ngay commencer sànni mais kilaahuma wa ci même bu dee xadiisu al imaam nu Xuzayma bi rahmatullah alayhi am nañu naan non imaam nu Xuzayma même bu dee soloo na ko mais affaire am bi xaw naa tumuranke quoi mais moom bii la tànn ne lii la ne lii la ne xadiisun saxiixun mufassirun lima ubhima fi riwaayatil uxraa mu ne lii xadiis la boo xam ne bu wér la buy leeral di firi li nga xam ne moom lañ lëm mu li moo lëmu moom lañ waxul mu li leerul ci yeneen riwaaye yi hmm? mooy talbiya bi da koy def ba ni ngay ñëwee ci jamra yi moo tax al imaamu taxaawi dafa solo bi sanadin saxiix <laughs> abdurahmaan ibn yazid bi an yi mu ne damaa ànd ak mawlaana ibn abbaas mooy pour wan la nag nit ñi xamul quoi <laughs> nit ñi ak tamit euh, que ne euh, euh, lu yéeme la mu ne damaa aj ak Seydina Abdullah ibn Mas'ud falamma afaada ila jam'in ja'ala yulabbi ba mu jógee Muzdalifa ah ca suba ga ba njullee fajar ba pare taxaw ca masharul haram ba ba affaire bi leer muy dem ah ja'ala yulabbi muy talbiya muy talbiya fa qaala rajulun fa am benn waay ne mais dégg mawlaana Ibn Mas'ud di talbiya am ku naan mais arabiyun hada <laughs> mooy daanaka kon mooy gis nga gaa yi affaire bi ni mu ni mu commencé woon ñenn ñi jamonoy mawlaana Ibn Mas'ud mawlaana Ibn Mas'ud waxoon nañ la ci xilaafu Sayyidina Usmaan la génn àddina radiyallahu anhu <laughs> ngaa yi na am am benn waay naan mais kii kii xanaa kaw kaw la mooy mooy xaw mooy <laughs> al arabu en général du ñu xam-xam du fa àgg mooy ñu nekk ci kaw bi waaye waxoon nañ la al arab foofu tekkiwul rek ki nekk ci kaw gi mooy même bu dee ci ville bi nga nekk mais amoo xam-xam yow ant arab yi walaw walaw bitta sawaay walaw ishta ah fii qasri <laughs> al malik sa waay même bu doon ci ci eh, li nga xam ne mooy eh, pale buur bi ngay yeewoo sax te xamoo yow araab yi nga waaw léegi nag benn waay dégg Mawlana Ibn Mas'ud radiyallahu anhu di talbiya mu naan mais arabiyun hada mais kii xanaa kaw kaw la mooy xanaa kii mooy kaw kaw waa kaw nga xam ne bu ñëwee daanaka euh, du ñu xam-xam yi lii ndax téere yaa xam-xam ba du fa kilo lu bari mais xanaa kii ci ñooñ la bokk fa qaala Abdullah ibn Mas'ud a fa qaala Abdullah euh, euh, ibn Mas'ud daal di koy dégg radiyallahu anhu mu ne mais anasiya naasu am dallu <laughs> mu ne mais nit ñi dañoo fàtte nan lañ gaaw fàtte sunna bi mais nit ñi dañoo gaaw fàtte wala dañoo dañoo riir may talbiya am ku naan ma ndax xanaa kii kaw kaw la <laughs> mooy talbiya bi day continuer kon yonent bi aleyhi salaatu salaam kon euh, euh, jimaar jamratul aqaba euh, léegi nag mu des masala yi waaw léegi masala yi ñoo ñu dese mooy masalaay sànni jamratul aqaba waaw mooy est-ce li ñu waxoon sànq est-ce que nit mën naa jël set xeer sànneendoo ko benn yoon est-ce que loolu c'est possible ak tamit est-ce que ban jamono gis nañ du duxan la mais la ko yonent bi aleyhi salaatu salaam def mais est-ce que mën nañ koo def beneen heure bu wuteeg heure bi est-ce que c'est possible ñu def ko beneen heure waaye balaa loolu lépp sax mais lan mooy àtteeb ram yu jamratul aqaba est-ce que ruknu la ci aj gi mooy pilier la wala dafa nekk loo xam ne waajib la mooy dafa war mais ku ko bàyyi ku ko deful dangay ngay rendi dara wala boog dañ naan dañ koo sopp kese wala boog comme <laughs> wax ne woon waa yow fataan Musdalifa moom de toute façon yooyu yépp du ci benn amul ngëneel amul dara mooy loolu lan mooy àttee lii ah sànni jamratul aqaba waaw ak tamit est-ce que bu nit sànnee ay xeer xeer yoo xam ne am na ku ko utiliser wala am na lu ñu ko utiliser ba pare est-ce que yow mën nañu récupérer waat xeer yooyu am ñoo xam ne moom lañu récupérer ngir man cee sànni sànniwaat jamra ak tamit bat bërëb lañuy jëlee xeer yi insha allah yooyu lañuy gis ci jotaay bii di ñëw buñ ci paree nag ñu pare ci li jëm jamratul aqaba après nag ñu ñëw li ci tegu parce que jamratul aqaba oh, bon nañ ñem noonu buñ bii di ñëw ñu gis masala yi bu ñu ko gisee rek alhamdulillah ah mooy yoonaa fee l'essentiel ci côté jamra yi léegi nag mu des ñu continuer xadiisu Seydina Jaabir ibn Abdillah kon ñu ngi ci jamra yi tey yonent bi alayhi salaam kon ànd nañ ba mu sànni jamra yi ci min batnil waadi ah ca yoonu fa garab ga mooy dafa amoonu garab kon loolu leer nañu